waaw bu boobaa jihaad day nekk farata ci ñépp dina nekk farata bu dee ne njiit bi moo ne hee yéen waañ caserne Samba Diéry Diallo yéen jóg yéen boobu duñ ne militaire Sénégal yépp guerre dafa war mais mu ne yéen ñii laa soxla yéen ñii yéen waa caserne Samba Diéry Diallo jóg leen fee ca Colobane <laughs> ñoom ñoo jóg ñoom la nekk farata ci ñoom waaw les jeunes de Point E jóg leen waaw ministre des armées wax ko boobu mais loolu attention a ah nga ne ma way ah suñu armée caaxaan yi nga xam ne keroog lañ fi bëggoon a dem naan dañuy xare ak Niger <laughs> waa CEDEAO <laughs> dañ doon pëndal <laughs> France daal di France président Macron daal ay es ñoom mais moom moo moom moo leen ñàkk a xam te waroon na leen a xam sukk dañ doon fooxalaate xam na leen xam na ne gars yi amuñu benn moom xam na leen mais dañ doon tiital militaire nigérian yi nga xam ne ñoo fa jële président ba fa newoon Bazoum <laughs> waaw dañ leen doon tiital gis nga bu ñu nooyal bopp mel ni sénégalais léeg-léeg gaawu tiit mo <laughs> France am na bëgg laa wax <laughs> mais gars jàpp fi jàpp France toog naan voilà ministère bi naan ministre des affaires étrangères bu France ndaw soosu nga xam ne xamul boppam arrogante la def naan naan gars naan pour euh, euh, militaire nigéria yi <laughs> nien yi <laughs> waa Niger bi yeboo ñu prendre très au sérieux les menaces de la CEDEAO <laughs> waaw te France ñoom pare nañ ngir jàppale leen mais ba ngaa yi tos CEDEAO CEDEAO moom kay ba nga déggee ñu ne chef d'état-major yi war nañoo daje gana xaw ma yow da nga koy waxe li waaye loo xam ne jour bañ ko war a def gaa yi ne annulé nañu ko <laughs> kay xam ne ñii ay pëndal man kese lañ ñoom yow réew yoo xam ne mënuñoo gérer seen dum réew ku ci nekk sa réew am nga lu fa ne wàññ loo xam ne manoo koo lijjanti Nigeria problème ak ko Haram ak gaa yoo yaa nga fekk ak insécurité yëpp manuñ ci tos razia yi di am manuñu ci dara yow nan ngay bàyyi sa réew moomu <laughs> naan da ngay war ay xeer ab xeer sene ab ab xeer Sénégal rébellion Casamance bi dara mënuñu ko ci tous insécurité bi nekk ci réew yëpp ci biir gox yi Dakar ak yëpp mënuñ ci nit ñi ñu leen di rend comme ay di leen rey comme ay te ñu ne fii ay policiers ngi fi insécurité ci tous ñooñu yow yaakaar nga ne ñooñu dinañ dem di xare feneen dañ doon sóob <laughs> ren nañ ba xam ne daal. gars yi defuñ dara boobu ba léegi deux mois <laughs> finalement président Macron ne ah <laughs> waaw garaawul <laughs> sama ambassadeur bi ma ne woon du fa jóge ngeen ngeen prendre ko en otage yi léegi bàyyi ko mu ñëw militaires yi dinañu ñibbi dinañ ñibbi ci semaine bi tay laa dégg ñu ne semaine mois bii la ñuy commencer octobre su dee woon fin d'année léegi ngir takk seeni bagage génn Niger voilà mooy par exemple ah yow nga ne ma ah kon yow suñu kii kii yooyu buñ ne ay euh, jóg leen ñu jóg <laughs> waxu ma ñooñu xam nga ne non affaire bi mooy amul man soldat laa woon de <laughs> je ne pouvais rien ah on me commandé dañ ma doon digal te ah, dans les chartes de l'armée mooy aw ma droit bañ dañ naan la loolu mooy ban armée képp ku la digal ma mooy yàlla déggoo yonent bay sa sall man amarakum bi ma'siyatillahi fala tuti'u ku leen digal mooy yàlla bu leen ko topp la taata la wax amul topp ci mooy yàlla kenn du fi topp tooy topp nit ci njëkk waaw loolu nag président wàcc ci Yaman cheikh beeg xalifa beeg waliyu beeg ñoom ñépp ci yem président wax directeur ak ci yem ku la mooy yàlla nga ne ko hee boo ko waxul it nga ne man moom duma de toute façon du ko def xarek say mbokk jullit yoo xam ne dara fii amul dara leen boole lu dul rek France bëgg daal ñun waa CEDEAO parce que militaire sénégalais la ñu may yónni foofu may dem di di di rayante du ma ko def damay bañ seen laa du def léegi nañ ma taxé wala yóbbu ma procès militaire wala par euh, désobéissance wala de haute trahison c'est bien baax na mais nag du ma rey sama bokku jullit parce que lan li ma ngi rey teguwul fet waaw fet waaw waaw ñoo xamante ne la. Euh, la ñu jàppe ne kële moo tax ñu jële ko ko ñoom ñii ci la dëkk xanaa kay dañoo pare woon jël jële ko fi rek bu mujj léegi ma dem di di rayante foofu ci ci ci lan maa ngi bu keroogee sama kanamu borom lan laay wax bu ma farayet militaire nigérien wala seen façon caaxaan yi ñu may wax ba bay bañ deew ma deew ma de man duma dem fet <laughs> loolu la kon buñ la nee jihaad lii ci réewum jullit lañuy wax moo xam ne mu normal pas sax réew jullit moo xam ne ka ko jiite day ay ay caaxaanam lay def ba pare dugg faa rayloo nit ñi yow ci sa bopp yaay bañ waaw moo tax suñu borom ne inna firawna wa haamaana wa junuudahumaa kaanu xaatiin suñu borom ba muy wax di incriminer ak bras ko doon jàppale jëwriñam juma da cee boole wa junuudahumaa ak ña nga xam ne ñoo doon seeni soldat ñoom ñaar yéen doon utiliser ngir di nappaaje nit ñee ko bundu xataal nit ñi moo tax bépp police bu fi toog waaw suñu président yii naan la opposant sàngam kii tax nga leen di saagaat di leen dumaata di leen teg lu nekk dem buntu këram di ko dumaat fu génnee ngeen téye façon yu mel noonu wala tëj wala waayaw euh, ku manifeste ma jël dóor ba nga kii te dara lay joteewul ak man lu dul loo xam ne yéen ko def ne lii àq la boo xam ne am nañ ci droit sauf que bu dee seen waa parti la loolu moom man naa nekk bu dee ñeneen ngeen bañal leen ko te léeg-léeg euh, euh, li ngeen naan moo tax loolu du dëgg parce que bu ngeen nee parce que y a pas assez leen a sécuriser y a pas assez pour sécuriser leen wala policier mais gars yi bañ def ko mais di ngeen am assez de militaires quand même de policier pour les réprimander ngir daal di réprimer leen ngir duma de waaw. loolu nga am ñoo xam ne man nañ leen a duma ñooñu mënuñ leen woon a euh, euh, surveiller encadrer leen ñu manifester ci jàmm lu tax doo ko def yow nga nekk police ngay nangu régime yu mel noonu di la dugal ci ay tuu tuuxi doonaak yooyu yàlla tere nag day dof dof lu bari ay filit yow tey nga dee inna firawna yëgal ne sa borom wax na ci alquran gis nga i firawna wa haamaana wa junuudahumaa kaanu ñëpp ñëpp dañoo nekkoon ñoo xam ne ay bakkaarkat yu mag lañ waaw kon nag affaire baa ngi noonu ah, attention ah. <laughs> moo tax suñu réew yi dafa yoo xam ne yenn métier yoo xam ne sax c'est pas sûr yoo xam ne dañ lay digal di lay jox ay ay te nga koy jox ñoo gën a dëng ñépp waaw léegi nooy def nga bañ cee dugg waaw nga bañ cee dugg kese mooy affaire bi man je mangage m'engage pas dans l'armée nii dans la police ni dans dara laa wax waaw municipal ak la ak lépp ci yem parce man je ne pas ah vos bras cassés yoo xam ne moom ngeen di utiliser ngir di domal nga xamante ne ñoo àndal ak ay opinion bu boobaa ah sama borom dina ma ko laaj. kon nag mu ngi noonu le kon nag xam nga ne eh, buñ naan jihaad bu bu bu président bi wala ci jiite eh, armée beeg yooyu ne jóg leen kooku euh, mooy euh, <laughs> ñam wax jóg leen ñooñu lay nekk farata ci ñoom mais mooy jihaad bi jaar yoon ah waaw waaw moo tax yonent bi alayhi salaatu ci façon boobu nga xam ne jihaadu caax rayante caaxaan la la ne woon idal taqal mu'mina al muslimaani bi sayfayhima fal qaatilu wal maqtuulu fi naar waaw mu ne gis nga ñaari way ngëm yàlla yi way wommatu yàlla yi bu ñu dajee ku nekk yor sa jaasi ngir ra ngir rayante ka ray ak ka ñu ray ñoom ñaar ñëpp safara lañ jëm waaw ñu ne ko mais yonent bi alayhi salaatu salaam ñun de ki ki rey sax comprendre nañ ne dafa rey mbokkam mbokku jullitam mais fama baalul maqtul mais pro mais lan mooy mbiru ki ki ñu faat ba moom it safara la jëm mu ne ndax moom dafa bëggoon yéeneem loolu mooy yéene ndax yéene dafa kawe innamal a'malu binniyya jëfe ci yéene yi lay lay dal mooy moom dafa amoon yéene ray mbokkam xanaa kay mbokkam bi da koo njëkk a jekku rek ngadd ko mu wadd waaye bu ko njëkkoon a jekku moom mbokkam mali ko ngadd moom lay ngadd mu wadd kon nag ñoom ñaar ñëpp fi naar ci safara wal iyaadu billah mooy ñooñu rek waaw moo tax kuy dee na nga xool ci li ngay dee jamono nag yeneen tubaab saa saa waxoon na ni dina ñëw dee ñu laaj ko ci loo dee moom xamul lu tax mu dee allahu akbar <laughs> <laughs> soldaar israélien ya doon wax <laughs> bañ ci jotee Hezbollah ci 2007 Hezbollah damm seeni laaf <laughs> ñii laaj soldats yi ko mais leen def ñu ne mais ñun mënuñ ci dara on est que des soldats on nous demande <laughs> waaw ñu damm seeni laaf ñu ñibbiwaat te ñoo doon balballoog yor seeni kii di bombarder ka jaay kii yu dugal seeni saar ak nangam waaye di jaay rakkee seen saar yi dóor leen ay missile anti char char yu bari di takk ba pare di dóor ay misil biir Nasiri ak yooyu biir Israël famille yu bari di dee laa mi bàyyi yahut yi de sawaay dee gu bari moom xamuñu ko léegi ñu arrêté <laughs> waaw gars yi démoralisé kay dañoo far bari <laughs> waaw wal iyaadu billah kon mooy affaire bi eh, da ngay xool ñooñu mooy jigaat bi jaar yoon ci kaw noonu ñu ngi doon wax fi muy nekk farata kon wax nañ la bu ñu songee réew mi fu nekk loolu moom ñépp jóg képp ku mën a yor euh, arme da ngay jóg wala njiit bi ne yéen ñii jóg leen désigné leen yéen waa quartier nàngam jóg leen aywa boobaa day nekk farata sinon bu dul lii jihaad ci boppam fardu kifaaya la mooy bu ci ñenn taxawee wàcc na ñeneen ñi boobu noonu nag boobu noonu moom du farata alors que du farataal jëmm alors que baax jëme ci say waajur farata kon tey wëpp doole moo tax yeneen timaay saa saam ne ko kon demal ci say waajur ah nga daal di leen rafetal am na ci benn riwaay boo xam ne al imaam Abu Dawud moo ko solo <laughs> waa dafa jógee Yaman waaw. yeneen ci ma ne saa laaj ko ci ay waajuram mu ne moom ñoom ñu nga yamanaa ba mu fay mu ne ko ndax say waajur a ngi dund mu ne waaw man boo fay jógee sax ñu nga doon jooy yeneen ma ne saa saam ndax génn gi may génn yeneen ci ma ne saa ne ko irji fa adhikhuma kama abkaytahuma allah waaw <laughs> dellul nga reetaan loo defal ci ñoom mbégte seen xol ya mbégte ci gis guñ lay gis ak taxaw woo leen taxaw ak nekk ci li nga xam ne moo leen bëgg dañ seen wet ba nga gis loolu comme ni nga xamante ni noonu nga leen jooyloowe ba nga ki leen kitee bàyyi leen fanaan yaa ngi ñëw ci man te kan mooy kat rasulullahi loolu laa la doon wax naan la xoolal ma Samba Sula Baali bi nga xam ne nee na daa jóge Europe xaw ma Canada xaw ma fan jël avion nee dem wàcc Sénégal temps yooyu Léopold Sédar Senghor la woon fële ca yoof jël otoom dem ci toolub sëriñam direct kër kër yi fa ndax jamono bay ko jot na jógewaat jëlaat avion otoom demaat aéroport ñibbi na ba pare di ko bakkoo naan ay waajuram sax jéego moom jaaru fa quoi ci kiiwu sëriñ bi rek kookoo di Samba Sura Bali xoolal yonent bi alayhi salaam <laughs> mooy ki nga xamante ne boo ko gisee fekk nga gëm yàlla yow nga deewaale lool raw nga képp ko ku ku xam ne dayul ñuy ñëw yow yaa ngi seetlu affaire boobu yeneen bi alayhi salaam loolu moo saxaaba yi raw gaay Serigne suñ la koy tuddal saxaaba bi gën a néew kenn néewu moo raw sa Serigne yow képp ku taxaw di woo daw naan am naa Serigne waxuma la sa Serigne mais dajaleen Serigne yi am ci kaw suuf yi fi mas a jaar ñépp wax bul egg kenn kenn kenn kenn kenn Serigne woo. sëriñu fépp koo ci boole ñoom ñépp saxaaba bi gina tuuti te kenn tuutiwu ci moo raw waxuma la sëriñ boobu kese mais booleel ma sëriñ yépp nga triple leen par mille saxaaba boobu leen gën yaa ngi imaginer te nan la ñu amee daraja nga jotaay ak yeneen ci bi alayhi salaam jotaay waxuñ nga gis ko de ndax silma xay dañ doon toog moom bu nee fenn mbooloo mu bari nekk fa nañu imaginer ñu ne yonent bi alayhi salaam exemple dafa nekk place de l'Obélisque bu Dakar foofu yëpp fees am na ñoo xam ne boo mooy duñu ko gis waaye gis na foofu ñu taxaw fa na xam nañ ne yonent bi alayhi salaam fi nekk jamono ji muy dund comme aju Makka ji ba mu fa newee ña fa nekk ñoo ñépp ñoom ñépp ay saxaaba lañ ku faatoo ci sa ngëm yàlla yaa gën képp ku taxawati sa ginnaaw tadu saxaaba ginnaaw yonente yi alayhimu salaatu wassalaam imagine kooku jógee yaman yaman la jógee yaman yaman yaman ñëw te yonent bay sa salaat mbir mi loolu bi koy defaate ci yonent bi alayhi salaatu la ci moom la ko boroomam def waaw du effort kenn wallahi zalika fadlullah yutiihi man yashaa wallahu dhul fadlil azim darajatu sohba dara jaay ànd ak yonent bi alayhi salaam loolu ngëneelu bi yàlla la moo koy jox ku ko soob te boroom bi nag mooy borom ngëneel gu yaatu gi ñun nag nañ ko laaj la la nga xam ne mooy ngëneel yooyu nga xamante ne moom lu yaatu ya ne ca moom nañ ko ci ñaan waaye pour yaakaar ne man ngaa toog ñaan ba yow même buñ la yëkkatee sax ne la yëkkati nañ la sëriñ buñ la yëkkati nañ ko ba mel ni ko am dara jaay loolu ko mel ni la jamais muy mooma ah. <laughs> voilà loolu dafa war a leer waaw te def nañ ko ko mel ni ku fekkee yore loolu tekkiwul mukk ñun niñ ko jàppee jamais waaw jamais ñooñu raw nañu <laughs> raw nañu ku ñëwati kay ci seen tànk ngay jaar boo bëggee baax waaw kon malgré loolu la yonent bay saa saam ne ko nag dellul ca sa waajur ya nga xam ne nee nga ba nga fay jóge dañ doon jooy demal foofu fële nga reetaan loo leen dugal mbëtt ci seen xol comme ni nga leen jooye jooyal euh, waaw moo tax am na ci benn riwaaya yonent bi alayhi salaatu wa salaam te boobu Seydina Abdallah Eh, ci eh, eh, Abu Sa'id Abu Sa'id waaw al-Khudri radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma waaw mu ne yonent bay sa saam dane ko irji' fasta'zinhuma fa in adhina laka fajahid wa illa fabirrahuma fabirrahuma waaw Allahu akbar mooy hadith boo xam ne al-Imam Ibn Hibban moo ko solo wéral ko te mu ngi saxi mu ngi ci sunanu Abu Dawud as-Sijistani mu ne foofu yonent bi saa saam dane waaji irgin dellu lu ñëwee naan sama doy waajure dañoo ba may génn ñu ngay jooy mu ne dellul laa wax hein ngay sàkku seen ndigal laaj leen permission est man ngaa ñëw ci man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ba def lii nga wax jaayanteeg man hijra gàddaay non gàddaay ak ak jihaad waaw <laughs> fa in adinaa lak buñ la joxee ndigal ne la waaw baax na nga ñëw jihaad wa illaa mooy buñ nee déet nga topp seen ndigal topp lu leen neex def lu leen neex te du mooy yàlla allah allah loolu moo tax jumhurul ulama rahmatullah alayhi oo booy yi nga doon dégg temps Daesh 2013 ak 2011 yi fii di France ñuy dem fële ca Syrie dañuy jàppale état islamique ca fële yooyu dañuy dem jihaad seen yaay yi nekk fii di jooy mënatuñoo nelaw guddi ku leen gis ci mbedd yi sax yërëm leen ñuy cauchemar guddeeg bëccëg ñu ne leen ci dégg dem du leen sax yëg ñenn ñi dañuy fen seen yaay yi wax euh, wal iyaadu billah ne leen damay dem seen nag samay xarit ñu jékki day jékki rek déggub ab coup de fil ñu woo ko mu naan ko maman waaye euh, excusez-moi je suis en Irak loo fay def mais qu'est-ce que tu fais ça Euh, je suis je suis venu euh, soutenir Daesh wala iyaazu billah yaay ji kaawu ñépp di jooyoo kër gi ñoom ñoom ñu jàpp ne ñu ngi def lu baax ñu jàpp ne ñu ngi def lu baax <laughs> ya Allah ya Allah jahannama ñu dugal seen yaay seen ak seen baay ci baleen si ñuy misère mënatuñoo lekk amat ay am nag feebar yu ñu leen xamee woon ñuy tension rek bu yoree oto sax wóorul waaw imagine daa war di liggéey di yor oto buy dawal gisul tali bi xalaatul dara xel mi yépp a ngi ca sa ah, dogu resam mi nga xam ne mu nga Irak wala mu ngi Syrie naan day jihaad waaw Allahu akbar fii lay këlbata daanu ci pont jàll pont bi wala mbëkk fi ay accident yoo xamante ne ndax concentré wul kan moo ko teg yow yaay responsable yow sa yow doom jooju waaw nga ne da ngay jihaad xam nga ne xamoo dara li ngay def waaw moo tax gis nga imaamul Buxaari fi mu kondi <laughs> baabul jihaadi bi iznil abawayn <laughs> baabu buntu al jihaad bi iznil abawayn ak laa baabun fi kitaabul adab laa yujaahidu illaa bi iznil abawayn no laa <laughs> yujaahidu amul daan da dem nit ki du dem di jihaad lu dul ci kaw ndigalu ñaari waajur demal wax ko booy yi ci booy quartier booy yooyu di jaay ak ak fa ak Hamas kenn ñoom am nañ ferveur def lu baax jihad walla ndax liñ wax ci jihad yoolu yëpp ak darajey kaw yi ñu dem waroon nañoo xam lii nag laata ñuy dem ku leen jël fu jóge na Yaman ñëw ci yonent bi ne ko damaa ñëw ngir jaayanteeg yow jihaad ak ak gàddaay mu ne ko est kenn ci say waajur dund mu ne ko waaw ñoom ñaar ñëpp mu ne ko demal ci ñoom nga jihaat foofu le waaw benn bi mu ne ko ba may génn sax ñu nga doon jooy yow yàgg ci yàgg ci yem <laughs> yow fii sax la tey parce que moom moom ba muy génn ay waajuram yëg nañu ko bay jooy yow nag dangaa ngaa nax sa waajur sen ko wax ko lu dëgg ne da ngay dem sorti wala daa fooy dem mu jékki jékku la sa xarit ñëpp mu woo leen di leen laaj. comme que waxoon nga leen bu dara filtré ña ko ci kenn du wax naan bon je ne sais bon en tout cas il avait dit qu'il n'allait pas loin ba benn jour nga woo ko waaye vraiment waaye c'est moi Ayman waaye ñu ci wu mon fils tu m'appelles d'où di dégg sa xolu yaay gi ñuy tëf tëfee en que je suis inscrit inscrit à Daesh da la la la la pour faire le jihad pour faire le jihad poko poko poko le yow da ngay fondu nga le mécréant ah rek sa yaay mel ni xëm kay xëm lañ leen jot ñoom seen doom sax yëguñ fan lañ jam soupçonné nañ ko wala bañ leen woowee noonu quelques jours ñu woowaat leen kenn woo leen numéro anonyme aw mooy euh, diw euh, la maman de diw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un fais des prières pour ton pour ton fils on vous souhaite xaw ma lan ñu ngi lay tatagal hein sa doom ji kii faatu na dem nekk na martyr <laughs> pare léegi ñu bëgg yaay ji na kontaan ci loolu quoi ñenn ñoom dama leer bés bu ñu yaay ji kontaanul te ñu jàpp ne yéeféer la il est il moom dañ ko laver le cerveau par les koufars de France wal iyaazu billah yaa gis <laughs> yaa allah wallahi l'ignorance moo yées waaw moo tax jumhurul ulama ñu ne jihaad day day day xaram bu dee say ñaari waajur dañ la koo tere wala kenn ci ñoom waaw waaw ñoom nag en général waajur dañ ne à condition waajur yooyu nekk ay ay ay jullit fii ñi fi doon dem ñépp seeni yaay yi ma gis yëpp ay jullit lañu waaw waaw lu tax ñu ne li anna barrahuma fard hmm? birrahuma fard fardu aynin alayhi wal jihaadu fardu kifaaya ah. mooy lan doon wax sànq bu ñuy ubbi ndax baaxi jëme ci ñoom loolu fa birrahuma loolu farata la alors que demi jihaad yi fardu kifaaya li ëpp ba mu des bu dee ne farata googu nga xam ne yi moom lañ la wax ñaar yooyu yooyu moom jarul laaj digalu kenn parce que foofu mooy ju bi ak nit ñi ci boppam la seenu beegi réew mi fay l'islam bi fay moo fi taxaw parce que noonu yeleen songu fen waaw Allahu akbar kon nag affaire baa ngi noonu kon lii lu ama am solo la di wane màggaayu xaqi waajur tamit ak tamit réeyu yooyu yan fa mën a am yoo xam ne sax moo féete kaw jihaad ga nga xam ne boo nekkee martyr fële loo xam ne du jihaadu farata allahu akbar <laughs> loolu moo tax sax boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ci hadith bi Ah, ñenn ñi ne lii hadis bi day wane ne dafa xaraam nit ki waxuma la dem jihaad de takk dem jóge Sénégal day dem Mauritanie jàngi xam-xam wala day jóge fii dem jàngi xam-xam sans mu laaj ndigalu ay waajuram waaw ndax bu dee na jihaad ak ngëneel yu mag yi ci nekk dañ koy tere kon nag safar bii nga xam ne tukkit boo xam ne dafa nagan kese la ngir uti xam-xam loolu moom ala baabi awra mooy foofu la làmbaay gën a tee ñaaw gën a tee aykar <laughs> waaw waaye loolu à vrai mooy bu dee ne euh, man na nekk sàkku xam-xam bi fardu ayn waaw boo xam ne réew mi nekk manu fee amee dara xam-xam te léegi sax boroom bi teggil nañu yooyu ak nouvelle technologie yi nga xam ne mën nañoo amee xam-xam ci côté yu ne waaye nañ euh, imaginer loolu mais il faut mu noo sinon xam-xamu diine bi non seulement xamu ko fii amul ko fi xamal foog moo xam ne ko te yoo xam ne ay farataay jëmmam la bu boobaa moom na jaar ci fexe leen a convaincre wax ak ñoom. bu ñu d'accord alhamdulilah mais bu ñu d'accord nag boobu day niroog fardu kifaaya bële bi nga xam ne bi ñu nekk fardu aynin jihaad yoo xam ne dañoo songu dëkk bi yëpp day niroog lii parce que sinon mooy na dund fii nekk fi ak réer xamul sax ni muy jaamoo yàlla loolu nag déedéet waaw nag mu ngi kon mbir mi lii la lu ama am solo la kon di wane lëkkalima kon suñu bunt bi moom dafa leer naññ naññ naññ naññ naññ naññ naññ waaw waaw moo tax loolu la léegi nag moo la al imaamu <laughs> al an-Nawawi daal di koy indi fii ndax amuk soloom ruy sax waaw ne ko fa fiihima fa jaahid waaw irji ilayhima fasta'dinhuma fa in adina laka fa jahid wa illa fa birrahuma waaw yooyu yëpp moo tax yu jara xam la eh, kon nag moo tax rubba ñu yàgg wax rek <laughs> boroom xam-xam yi di ko wax muridul xayri laa yaxsulu alayhi waaw bariwaana ku bëgg yiw du ci jot parce que xamul nan la ñuy ute yiw day gis loo xam ne baax na ci lislaam baax na lu ñu xam la waaye nag daa bàyyi loo xam ne moom farata la ci moom ngir def lu baax loolee yow nga bàyyi farata di def loo xam ne naafile la ci yow doo ci dara <laughs> te tamit dañ ciy xame ngëneelu laaj bala ngaa def dara parce que saxaaba bii nii moom bu laajul woon yonent bi alayhi salaatu salaam ñëw rek dugg noonu ci maas bi rek ak si ñëw ne jamay jaante ngoom loolu mën naa ma yii yëpp doonu ko woon moo tax laaj baax bala ngaa def mais doo ñëw tërëx rëx def ba pare ba kenn ñëw di la laaj ngay door a déedéet mooy boo xamul laajal parce que dégg na li nga xam ne mooy ngëneelu jihaad ngëneelu yooyu mais ba mu ñëwee teewul mooy am na daal mbir yi am na lu xaw a leerul ci moom moo tax ñëw yonent nga yonent bay sa sa man daal damaa ñëw ngir jaayanteeg yow ci jihaad waaye ci gàddaay voilà loolu dañ ci xamee kiy jàngale tamit boo ki kenn ñëwee di laaj wala laaj benn question boo xam ne gis na ne kii nii wala lu mu bëgg def nga gis lu gën na nga ko tegtal lu gën loolu le yeneen bay saa saa bàyyiwu ko rek naan ko jihaad moom lu baax la dana ko é dana ko est-ce ñaari waajur kenn ci ñoom a ngi dund mu ne ko ñoom ñaar ñëpp sax <laughs> mu ne ko léegi <laughs> ah ñoom ñaar ñëpp a ngi dund léegi nga ñëw fii ngir ut <laughs> ngërëmu yàlla ak payu yàlla <laughs> ne ko waaw mooy yéemu tellement yow nan nga amee sa ñaari waaju di dem feneen di sàkku leneen <laughs> li nga xam ne mooy fayu yàlla mu ne ko waaw mu ne ko mais demal demal moo <laughs> loolu demal noonu mu dem waaw waaw mu ngi noonu ndax daal loolu lu am solo la mooy xam-xam daal boo ko amul